léegi mu wax la ko ci jour tabaski danga naan ko yow amoo aj parce que taxawoo fa après zawal ah non kooku duñ ko wax amoo aj am nga aj ndax waxu yonente mi alei sat salaam summa summa ata summa ata arafatin ah qabla dhalika laylan aw naharan ta ci lool nahaar yi la bokk waaye nag dañ naan dangay def lu gën a wóor def loo xam ne kenn du la ne yow hé sa taxaw gi am na problème waaw loolu nag danga koy moytu taxaw bi daal bàyyil ba zawal ba gii neen ci malay saa saam def julli tisbaar ak tàkkusaan boole ba pare nga door a dem taxaw yu Arafat waaw léegi nag mu am beneen beneenu masala mooy <coughs> euh, kañ mais <coughs> nit ki bu taxawee mooy xam nañ kon Arafat loolu la kon ba léegi nag am na frontière ah mooy bu commencé fii hein bu commencé fii kañ lay jeex kañ lay jeex mooy guddi gi mooy day dem ba guddi gi mooy nit koo xam ne Arafat mooy kañ lay jeex mooy guddi gi guddi gi lay jeex waaw guddi gi lay jeex euh, léegi nag mu am beneen beneen beneen beneen beneen taxaw beneen kii euh, beneenu beneenub laaj boo xam ne day taxaw mooy Euh, mais ku ku ku ku ku taxaw ci bëccëg gi après mooy ñi ne xam nga ñi ne zawal waa jumhur <laughs> hein waa jumhur ñi ne après zawal la est-ce que nit mën naa ñëw taxaw tuuti bon après tisbaar mu taxaw rafaat tuuti ne boo man je m'en vais parce que dama am yitte yu may dox avant avant euh, timis di jot ak yooyu waaw joo xam ne dëgg la ñëw na après <laughs> ñëw na après zawal mais après dafa dem quoi parce que nee na bon quand même bon nar a taxaw fii bon nekk fi ba timis bon man quand même bon en tout cas l'essentiel je suis bon j'ai j'ai mis le pied les pieds à Arafa quoi c'est l'essentiel mu dem yoonam kooku lan mooy problème am moom mooy mooy mooy mooy <laughs> est-ce que loolu dina baax mooy moom taxawul ba guddi gi mooy ba laalaale ci guddi gi mooy ghurubu shamsi am loolu waa jumhurul ulama min alxanafiyati walshaafiiyati walxanaabila dañ ne ajam ajam wér na waaye nag day jabru mbir mi ak dam mooy day reen rendi dara ndax li mu wàññi la fekk daa waroon a boole taxaw ci bëccëg gi boole ko tuuti ci guddi gi waaw en tout cas mu taxaw loo xam ne ci jour bi la mooy jant bi ne fi ak bu jant bi duggee mu fekk ko fa loolu nag comme que defu ko mooy da koy jabroog deret waaye waa zahiri yi rahmatullah yi dane dara dara bu ko ci fekk pourquoi ñun bëgg ko leen di loo deret wér na yem leen ci wér na rek yéen waa jumhur <laughs> mbokk imaam Ibn Hazm hein imaam Ibn Hazm di développé foofu ci al hein mais wér na pourquoi ngeen koy bë ma dara ku fi taxaw ci bëccëg gi loo ci taxawu boolewu ko guddi gi kooku ne ki ne dem na yow li nga wax sànq kooku dara newu ci ajam baax nan dem amul dara lu muy rendi ah <laughs> kanta imaamu Malik rahmatullah alayhi moom dane non kooku ajam du wér kooku aj moom pour mu kooku arafaatam ngir mu wér mu baax ah non non non kooku kooku il faut mu boole lenn ci guddi gi benn bëccëg gi ak lenn ci guddi gi waaw il faut mu taxaw loo xam ne moom guddi bëccëg ak guddi dina lépp dina ko fa fekk moo xam après tàkkusaan la débarqué agsi mais il faut mu guddi gi fekk ko fi mais bu ñëwee rek comme li nga waxoon sànq ñëw dem koo ko ajam du baax waaw ah <laughs> bon moo tax al imaam al qurtubi rahmatullah mais nag waxu maalikee yi insha allah du mooy li gën a dëgër <coughs> waaw loolu du li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu lu tax lu tax moo tax xoola al imaam al qurtubi al imaam al qurtubi mu ne rahmatullah alayhi mooy boroom al mufhim mu ne abu ahmad mu ne ah wa fekk bon ni mu commencé ndax da doon saraa wa euh, liñ gisoon sànq ci sax imaam muslim bi mu ne laa xilaafa fii anna alwuquufa bi arafa ruknun min arkaanil xaj wa annahu min ba'di zawaal wa annahu laa yujzi'u qablahu wa anna wuquufal layli yujzi wa aktharul ulamaa alaa anna wuquufan nahaar yujzi'u illaa maalikan fa innahu fi ma'ruufi madhabihi kaman lam yaqif wala xilaafa fi afdaliyatil jam'i baynal wuquufayni laylan wa nahaaran wa fiihi daliilun alal ihtiyaati bi axdi juz'in minal layli zaa'id min al-layli zaa'id maghib ash-shams mooy bi muy shara partie bi naan falam yazal falam yazal waaqifan bi arafat hatta gharabat ash-shams wa dhahabat sufra qalila mu ne amul wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim que ne taxawu ca arafa la ci arkaanul xaj te tamit après zawal la mais lool wax nañ la loolu imaam Ahmad d'accord ci waaw que ne kese la que ba'da zawal rek la. wa annahu la yuzu qablu ko ne du mooy ku taxaw avant du moom moom loolu di kii dañ naan la loolu lañ la wax ne al imaamu ahmad d'accordul ci loolu ne mbir mi parce que bés bi mu ngi commencé ci jour bi mooy bu fajar xare waaw léegi mu ne wa anna xuufal lay lay lay li yi dañ ciy jàngeen tamit que ne taxaw guddi ku taxaw arafaat guddi doy na mu ne wa aktharul ulama li ëpp ci boroom xam-xam yi ala anna wuquufa anna wuquufa nahaari yujzi'u illa malikan boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom nee nañ ku taxaw bëccëg kese kooku mooy baax na mooy taxaw arafaatam baax na ba mu des imaam Maalik fa innahu dëgg-dëgg moom fii ma'ruufi madhabihi li ñu xam ci madhabam de mooy ka man laa yaqif ka man lam yaqif mu kooku day mel ni masula taxaw bëccëg gi rek dem sa yoon mooy li ñu waxoon sànk yow sa yow sa taxaw nga rafaat baaxul te sa taxawu naa rafaat bu baaxul mooy sa aj baaxul après mu ne te amul wuute ci gën a gën gi nga xam ne mooy dajale entre ñaari taxaw yi mooy taxaw une partie ci ci bëccëg gi ak guddi gi mu ne tamit dañ ciy jànge al mooy li ñu waxoon def lu wóor doo ñëw rek jant bi so rek nga daal di dem da ngay taxaw ba nga xam ne ci la marige bu shams di am dëgg-dëgg waaye nag euh, mu ne moom al imaam al-Qurtubi mu ne waaye waqad rawa Tirmidhi xadiisan saxiixan yarfa'u al-xilaaf fi haadihi al-mas'ala an Urwa ibn Mudarris qaala ataytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil-Muzdalifa hiina xaraja ila as-salaa fa qultu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inni ji'tu min jabali Tayyin aklaltu raahilatii wa at'abtu nafsii wallaahi maa daraktu min hablin illaa waqaftu alayhi fahal lii min hajjin fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man shahida salaatanaa haadihi fa waqafa ma'anaa hattaa nadfa'a wa qad waqafa bi Arafa qabla dhaalika laylan aw nahaaran faqad tamma hajjuhu wa qadaa tafathahu ah mooy xadiis bi ñu waxoon ne waa saabu sunan solo nañ ko al imaamu ak al imaamu Ahmad mooy mu ne waaye nag lii de la suñu imaam li Maalik imaam Maalik wax ne bu dee ne une partie ci kii bi bëccëg gi kese nga taxaw dem sa yoon amoo taxaw mooy yow dañuy considérer taxawu arafa mu ne waaye nag contrairement ak li waa jumhurul ulama li ëpp ci boroom xam-xam yi wax mais li ëpp ci boroom xam-xam yi wax nañ la liñ tënge seen wax ah muy euh, euh, maalikee yeeg shafi'i yi ak bi yi dañ ne dina wér waaye nag day reen di dara ngir li mu manqué taxaw guddi gi lim ñàkk a boole guddeeg bëccëg mais ajam baax na mooy bu ñibbi woon sax këram euh, euh, pèlerin la bu jógee Sénégal ñu ne ko eh mais yow kon yow taxawoo woon jam nii moom moom ne yow bëccëg gi rek nga taxawoon fa Arafat waaw. naan la euh, yow sa aj baax na mais nag foog nga reen di dara nga reen di dara ah mais sauf ko loolu lañ la ne <coughs> zahiri yi dañ ne loolu sax amu ci pourquoi <coughs> taxaw rek la yonent ma lay saat saam wax. boo ta seen wax jii nag dafa dëgër de waaw man nañ ne boole bëccëg gi guddi gi moo gën fopp loolu la yonent ma lay saa def mais ku taxaw bëccëg kese ñu ne taxawoo loolu yi day dafa day naqaree wax ginnaaw bi mu waxee lii Seydina Urwa eh, kii Urwa ibn Mudarris kon nag affaire bi moo tax al imaam al-Qurtubi mu ne lii nag xadis bi imaam at-Tirmidhi solo dafa yëkkati wuute gi am ci borom xam-xam yi mooy xadis la ñuy jëfee. waaw mooy bi mu ñëwee ne yonent saa saa man de ci montagne Tayyiba laa jóge sonal naa sama waruwaayu sonal naa sama bopp ma benn monticule lu dul ne yéeg naa fa ndax am naa aj yonent ma saa saa am ne ku fekke suñu aj mooy yu ñu gisoon sànq suñu julli gii taxaw feeg ñun xattaa nat fa ba nit ñu fiy jógee dem waqat fekku moom jiitu woon na waqafa bu taxawoon bi arafa arafa qabla dhalika avant lii laylan guddi aw nahaaran wala bëccëg faqat tamma ko ajam mat na aw na xaaran aw na xaaran la wax mooy walla ah <laughs> mooy waxul wa na xaaran de aw laylan aw na xaaran kon nag loolu mooy wane ne affaire bi kon li gën a dëgër mooy li ah, zahir yay wax waaw li zahir yay wax waaw moo tax al imaam al qurtubi mu ne wa zaada an-nasaa'i wa man lam yudrik ma al imaam an-nasaa'i wa al imaami wan naas fa lam yudrik fa zaahiru haadaa bi mu waxee loolu mu ne imaam an-nasaa'i de yokk na ci ne wa man lam yudrik képp koo xam ne dajul ma al imaami wan naas ak nit ñi fa lam yudrik kook dajawul mooy lan waaw mooy li ñu doon wax sànq. këne kañ la yem mooy Arafat mu ngi commencé ba'da zawal la waa jumhur wax mais waa euh, Seydina al imaamu Ahmad mu ne non fajaru bésub Arafa. la commencé mooy neuvième jour bi mais kañ la jeex xam nga ñu naan guddi gi mais leeralu mooy mooy bu mooy bu fajar gi xaree jeex na waaw loolu mooy délai bi ah guddi gi ñuy wax bul foog ne guddi gi mooy bu minuit jotee jeex na wala boog ba mu jógee ci guddi gi jeex na ah non non non non non même bu dee un instant la quelques secondes avant fajaru Muzdalifa di xew yow mu fekk la Arafa. nga taxaw ay ceex sax baax na ay ay seconde sax baax na waaw <laughs> mais bu xajar bu fajar gi xaaree nga ne jaas ak si mooy aj garaw na la waaw moo tax al al qurtubi ne <laughs> waaw fa zahiru hada li leer ci xadiis bi annahu la yalzamu al jam'u bayna wuqufi al layli bal ayyuhuma fa'ala ajza'a li anna riwaayata fiihi bi aw allati hiya li ahadi shay'ayni ghayra annahu qad jaa'a fi kitaab an-Nasaa'i min hadiisi Abdirrahmaan ibn Ya'mar annahu qaala shahida shahidtu an-nabiyya bi Arafa wa ataahu naasun min Najd fa amaru rajulan fas'alahu an al-hajji fa qaala al-hajju Arafa man jaa'a laylata jam'in qabla salaati as-subhi faqad adraka hajjahu faqad adraka hajjahu ha mu ne wa qaala Tirmidi yu man jaa laylata jam'in qabla tuluu'il fajri qaala wa ki haadha al-hadiith ummul manaasik <laughs> wa qaala hadiithun hasanun sahiih <laughs> la al-imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi moo tax gis nga même moom li zaahiri yi wax sax la de waaw mooy mu ne xoolal mu ne mooy bi mu ne waaye nag mooy wute bi yépp diggante imaam Maalik ak lépp ci boroom xam-xam yi mais moom tuddul. zaahiriye yi mais zaahiriye yi moom li lim mooy conclusion bi mu bi mu mu tiire loolu la zaahiriye yi wax <coughs> mooy yii nii yépp dara la ci dut farata dara la ci dut farata laa wax dara la ci dut farata taxaw fi ne par force il faut waa ji dégg maam mu taxaw euh, euh, boole bëccëg ak guddi loolu noonu sax loolu loolu noonu xam nga waa ji wóor nee nañ la mais boo ko deful nag dangay rendi dara quoi. mais ñu ne même loolu noonu moom conclusion bi mu ñëw moom la zaahir yi wax parce que dane kon mu ne waaye al imaam at waaye nag al imaam yi tirmidhi soloon xadiis boo xam ne moo yëkkati wuute bi fi am ci masala bi ah bu jële ko ci Urwatu ibn Mudaris mooy bi ñu wax léegi ah ba pare mu ne zaad wa zaad an yi imaam an-Nasaa'i dafa yokk moom ci version ne walam yudrik ma al wa man lam yudrik ma al imaam wan naas fa falam yudrik képp koo xam ne dafa ñëw nag mooy nga julli fajar gi nii nga fekkoo julli gi ak imaam bi ak nit ñi mooy kon yow ba nga ñëwee fekk ñoom ñu julli ba pare falam yudrik kooku moom dajul aj gi mooy aj gi raw na ko imaam al-Qurtubi mu tekki rahmatullah alayhi fa zahiru ci lii mooy annahu laa yalzamu al-jam'u bayna wuqufi al-layli wan-nahar xadiis bii nii li ngi feeñ li muy wane ci lu apparent feeñ mooy ne hmm, laylan aw nahaar wa waqad waqafa bi arafa qabla dhalika laylan aw naharan mu ne lii li li mu feeñ mooy li feeñ li muy wane mooy laa yalzamul jam'u obligé wul al jam'u mooy nga euh, boole bayna wuqufil layli wan nahaar taxaw guddi gi ak bëccëg gi bal ayyuma fa'ala ajza'a lépp lu ci def mooy bu taxawee bëccëg gi kese dem yoonam wala mu taxaw guddi gi kese gu moom guddi moom ba muy ñëw heure timis la agsi kooku kenn manula wax ne mbir mi moom taxawam il faut mu rendi dara ngir mu wér non non ah loolu loolu doy loolu na loolu doy na ci moom li anna riwaayate fiihi bi aw ndax riwaaya bi yonent bi saa saam dane mooy bi ne laylan aw mu ne aw la def allati hiya li ahadi shay'ayn bi nga xam ne mooy wane ne benn ci ñaar yi boo ci def kon baax na ghayra annahu sauf que dikk na mu ne jaa fi kitaabi nasaa'i min xadiisi Abdurrahman ibn Ya'mar bi nga xam ne moo ñëw ci xadiisu uh, Abdurrahman ibn Ya'mar biñ gisoon mu ne shahidtu boobu it mu ngi ci waa ashaabu sunan ñoom ñépp ko solo mu ne shahidtu nabiyya bi Arafa man fekke naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Arafa wa ataahu naasul ñun waxuñu woon côté bii partie bii muy wax uh, li mooy fan la waxam jooju jógee ah bi muy laaj bi yonente mi aleyhi salaatu salaam alxajju arafa ndax loolu la commencé dane dama ne dikkal yonente mi aleyhi sa salaam arafaat wa ataahu naasun min najd am ay nit ñoo xam ne najd lañ jóge ñëw dikkal ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa amaru rajulan fa sa'alahu anil hajj ñu daal di digal benn waaye ne ko bon ne ko demal nga laaj yonente mi aleyhi salaatu salaam ci affaire aj gi mu ñu ñëw laaj ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ne alxajju arafa ne aj mooy arafa gisoon nañ ne benn am na riwaay bu ne da ko wax deux fois alxajju arafa alxajju arafa aj mooy arafa mooy bu la rawee sa mbir yàqu na ah mu ne man jaa laylata jam'in qabla salaati subhi faqad adraka xajja képp koo xamante ne nii ñëw nga laylata jam'u guddik jam'u waaw <laughs> mooy guddik Muzdalifa parce que bu timis bi jotee lañ naan guddik Muzdalifa mooy guddik Muzdalifa mooy lan mooy guddik dixième jour bi mooy guddik tabaski mooy bu timisu euh, Arafat bu jotee yonent bi aleyhi salaatu salaam ne man jaa laylata jam'in ku fi ñëw laylata jam'in mooy guddik Muzdalifa qabla tulu'il fajr laata fajar gi di xar lii lañ la di jot di xar lii lañ la waxoon ne loolu foofu la jeex waaw lii mooy wane ne mooy fi muy commencé ba bu muy jeex nga gis ne même waa jumhur ñu ne après zawal da ngay gis ni ñoom am na fu ñu ko teg ndax yonent bi lay saa saam loolu la de imaamu Ahmad mi wax ne moom mbir mi ca fajar ga lay commencé mooy am na fu mu ko teg ndax yonent bi lay saa moo ne aw laylan aw nahaara waaye it fan lay jeexe yonent bi lay saa saam ci boppam moo ñu wan ne wuqufu Arafa mu ngi jeexe bu avant bu julli fajar Muzdalifa di jot c'est fini Arafa jeex na waaw moo tax mu ne man jaa laylata jam'in qabla tulu'i ash-shams ah euh, non qabla tulu'i laata fajar gi di xar waaw moo tax mu ne qaala Waki' Waki' de nee na haadha al yi ñuy jëf ci aj gi laa ilaha allah ndax dalay wan mooy li ma la wax sànq ne yeneen actes yépp mën nga ko rattraper maa daama yaa ngi Makka maadaama yaa ngi fi sa'yu bayna safa wal marwa mën nga ko rattraper waaw yooyu yëpp man nga leen tawaaf mën nga ko war rattraper hein mais lii moom loo xam ne dañ ne jour la lii la commencé fii fii lay jeex mooy loolu noonu bés bu la rawee bés boobu foo koy si c'est fini moo tax mu ne lii mooy umul manasik ah te imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi ba mu ko solo dana hadithun hasanun sahih xadiis la boo xam ne bu wér bu kii la tan wax nañ lañu ci des solo nañ ko naka noon al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ah, kon <coughs> léegi kon jeexal nañ li jëm kon xam nañ àttey al wuxuuf bi Arafa gis nañ kon mooy suñu quatrième ponk bu ñu gis ci aj gis nañu kañ leen Arafat di commencer mooy waa jumhuur nee nañu après zawal la al wuquf taxaw Arafat te Arafat foofu yépp foofu yépp nag taxawaay la comme li yonent ba lay saa saab wax waqaftuha huna wa arafa kulluha mawqif wal mu ne taxaw naa ko fii man yonent bi alayhi salaatu salaam waaye arafaat yépp taxaw waay la waaw fii laa taxaw waaye arafaat kulluha mawqif Allahu waaw taxawaay fii laa taxaw de waaye Arafa ah non xadiisun saxiix xadiis bi moo wér voilà voilà mu ne fii laa taxaw te Arafa fépp ta euh, euh, comme ni mu wax naxartuha huna wa mina kulluha manxar ah fii de laa rendee fii laa loje samay gëléem waaye xam leen ne Mina ah Mina kulluha manhar waaw mooy lépp manhar la mooy fi nga xamante ne ni fa la ñuy rendee kon nag mooy du fi yonent bi aleyhi salaatu salaam taxawoon rek la nit ki mën a taxaw ne <laughs> laa ilaha illallah daa am fàtte wala nañ wax li ñuy wax ba pare <laughs> laa ilaha illallah laa ilaha illallah <laughs> ah <coughs> kon gis nañ côté boobu waa jumhur nee nañ après zawal la imaamu ahmad nee na mën naa commencer avant fan la yem mooy bu fajar gi xaree bu fajaru Muzdalifa fajaru dixième jour bi bu xaree jeex na waaw te gis nañu kon te taxaw bi mooy nit ki taxaw ba mag même ku fa taxawoon ku fa taxawoon nii sax euh, obligé wul nag boo fa newee ngay jaamu yàlla waaw mooy ku ak taxaw sa présence lañ wax waxuñu nag bu fa kenn loolu dinañ ci ñëw ci jotaay bii di ñëw mooy taxaw fa di def yeneen yu yoo xam ne yu wuteeku jaamu yàlla loolu moom c'est catastrophique waaw loolu c'est catas waaw dem ba foofu amoo lenn looy liggéey sa waay mooy nga nekk fa di waxtaanee bon saay <laughs> mais yaa ngi fàttaliku suñu ay yow la suñu yoon bi ngeen di nettaliwante seeni ak seen faux faux exploit yi ngeen di nettaliwante waaw. wala yàlla tere comme li ma gis Abu Malik di wax ne ñenn ñi moom tem ñu ne fa sawaay yor ay kii ay carte allahu akbar léegi moom xam léegi moom ku moytuwul ak selfie yu bari yi Arafat la ñuy dem au lieu ñu jaamu yàlla def yooyu ñu nekk fa di di di di di di di di di di di di di di di carte ak non loolu nag moom vraiment nag moom mooy xasaara quoi chetëtëtëtët walla nga nekk fa di jëw waaw xool leen ñii rek ci xoolal waa Pakistan rek man ñii ni ñu moddee yow yow naka ngay nekke foofu naka ngay nekke foofu di di di toppatoo yooyu di jëw nit ñéeg naan ay diw dafa moddeek moddewut loolu c'est grave loolu c'est tellement hein c'est tellement hein kon nag affaire bi ah <coughs> nañu ciy bàyyi xel nañu ciy bàyyi xel loolu du xel de du xalaat du xalaat waaw du xalaat de boo fa demee nekkal ci jaamu yàlla nekk ab groupe nag boo xam ne dangeen fay nekk di jëw wax waxi àddina indiwu fa nit ñi foofu nga xam ne dinañ ñëw ci côté boobu insha allah waaye xam nga lan laa fàtte woon kon kon bon pour kii mooy ci àtte yi euh, euh, Arafat wax nañ ko nii mais est-ce que yonent mi alayhi salaam comme ni ñu waxoon nan lañ fa solo lan lañ euh, nettali ci moom que ne aj na. no mooy xutba yam fa non manaan xutba yan façon ñaan lañ lañ soloo ci moom loolu benn affaire la mais euh, mina di kii dum tudd ay naxartuha huna wa mina kulluha man xar yooyu imam muslim it soloo na ko si si voilà mooy léegi man xam nga lan laa fàtte woon amru ibn xaarija allahu akbar ñu ngi ko doon wax début bi mais sama samam xel ci génn mooy nag loolu nag moo ñuy moo ñuy voilà ça fait sax transition bu baax ndax al imaamu buni isxaaqa rahmatullahi alayhi waa léegi nag bu ko defee ñu def ko une fois pour toutes une fois une fois pour toutes al imaamu buni isxaaq rahmatullahi alayhi te loolu jële nañ ko ci mawlaana ibnu abbaas te mu ngi ci saxiixayni mais bokkul ak li al imaam buni isxaaq solo al eh, eh, kii Mawlana ibn Abbas radiyallahu taala anhu dane dane ci xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixayni mu ne moom al imaam Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma sami'tu rasulallahi mooy est-ce fii li ñuy laaj mooy Arafat est-ce que yonent bi alayhi xutba wala déet voilà est-ce que dafa xutba wala déet. loolu la Mawlaana Ibn wax ci xadiis boo xam ne mu ngi ci Saxiixayni mu ne sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu bi arafaatin di wax lii man lam yajid na'layni falyalbasil xuffayni wa man lam yajid izaaran falyalbasi saraawiil Mawlaana Ibn Abbaas mu ne man dégg naa yonent bi alayhi salaatu mu ne képp koo xamante ne nii man lam yajid naa lay képp koo xam ne trouvé woo ñaari dàll ay carax ku trouvé ay carax nu muy def mu ne kooku na sol fal na sol alxuffayni loolu gisoon nañ ko waxoon na ko Medina ba ñuy waaj génn ah loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne dégg na tamit yonent bi aleyhi salaatu mu wax ko keroog fi nga xam ne mooy bi Arafat benn waxango mu ne wa malam lam yajid izaaran fal yalbasi saraawil képp koo xam ne amoo izaar mooy làmbaayu suuf mooy comme aj kii aj ni muy terexlaayoo <coughs> waxoon nañ dafa am rida am izaar làmbaayu kaw ak làmbaayu suuf mu ne képp koo xam ne amoo làmbaayu suuf kooku na sol sirwaal voilà na sol li nga xamante ne ni mooy sirwaal léegi nag euh, loolu la Mawlaana Ibn Abbaas kon loolu bi Arafat goog mu wax lan lay wone këne kon yonent bi alayhi salaatu salaam en tout cas Mawlaana Ibn Abbaas xutba la ko tuddee waaw nee na sami'tu rasuulallahi man de dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam muy xutba fi nga xam ne mooy Arafat di wax lii kon te wax loolu mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj ah al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima loolu bi benn affaire al imaamu Ibnu Isaaq daal li ñuy nettali xadiis boo xam ne mu ngi ko jële ci Seydina Amr ibn Xaarija léegi ana kan mooy Amr ibn Xaarija euh, bu ñu gisee tarjamaam parce que gis nañu Urwa ibn Mudarris kon ñooñu fokk ñu gis leen xam naa jataay bii di ñëw mais tey pour jeexal nañ gis Seydina Amr ibn Xaarija ak la nga xam ne moom lañ la waxoon <laughs> lañu la waxoon boroom buluux wax ko bi mi nan indi ko ci buluuxul maram <coughs> ñu war a xool mais lool fan la féet fan la ne hein loolu noonu noonu fan la ne loolu yépp insha allahu taala nañ ci ñëw léegi nag kon seydina am amru ibn xaarija amru ibn xaarijata mu ngi woon moo doon Amr di doomi Xaarija Xaarija di doomi al-Muntafiq al-Asadiyu noonu lu Amru di doomi Xaarijata Xaarija di doomi al-Muntafiq bokkul beneen am na beneen Amru ibn Xaarija boo xam ne muy Amru ibn Xaarija ibn Qays ibn Maalik ibn Adi ibn Amir ibn ci waa Ansaar la bokk bokkul ak kii bokkul ak kii kii mooy Amr ibn Xaarija ibnul ibnu al Muntafiq kon Amr la tuddoon di doomu ku ñuy wax Xaarija Xaarija di doomu al Muntafiq al Asadi yu bokkoon ci waa Banu Asad xaliifu Abi Sufyaan am na nag ñu ne non eh, lu tax ngeen naan al asadi ash'ari la woon ansaari la woon ñu ne la woon eh, loolu li gën a dëgër insha allah mooy asadi la woon xaalifu abi sufyan allié la woon ci abu sufyan ibnu harb waaw la ci seydina abu sufyan ibnu Harb ibnu Harb raxmatullaahi alayhi wa radiya anhu Amru ibnu Xaarija mii nag waa asxaabu sunan dañoo soloo ci moom muy xadis la bu siiw boo xam ne moo tax xadis la boo xam ne ku mel ni al imaam ash-Shafi'i dane antu mooy lenn ci xadis boobu mutawaatir la xaddu tawaatur yi àgg na ci mooy loo xam ne mbooloo mu bari ñoo ko jëlee ci mbooloo mu bari ko ci mboo moo ko ñoo ko jëlee ci yonent bi alayhi salaatu bi rawaahu al imaamu Ahmad naka noonu qad rawaahu al imaam at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasa'i ak al imaam Ibnu Maaja boo demee ci sunanu Daarimi rahmat sunanu Daarimi rahmatullah alayhi soloo na ko ah léegi al imaam Ibnu Isxaaq soloo na ko al imaam Ibnu Isxaaq Ibnu Yasaar rahmatullah alayhi dane dane moom alimaamu bunu Isaaq rahmatullah aley mu ne xaddatani Layth ibn Abi Sulaym an Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari an Amr ibn Xaarijata radiyallahu anhu annahu qaala ba'athani Attaab ibn Asiid ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fii xaajatin wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama waaqifun bi arafa fa ballaghtuhu thumma waqaftu tahta naaqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna lughamaha lughamaha la yaqa'u ala ra'si fa sami'tuhu wa huwa yaqul ayyuha an-nas inna allaha addaa ilaa kulli dhi haqqin haqqa wa innahu laa tajuuzu wasiyatun li waaris wal waladu lil firaash wa lil aahiri al hajar wa man iddaa ilaa ghayri abiihi aw tawallaa ghayra mawali fa alayhi laanatullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin laa yaqbalu llahu minhu sarfan wala adlan. al imaam ibnu Isxaaq ibnu Yasaar imaamul Maghaazi rahmatullahi alayhi dane haddathanii nettali na ma Layth ibn Abi Sulaym aa ah, nettali na ma de Layth ibn Abi Sulaym waaw sama sëriñ moo ma nettali man imaamu ibn Isaaq di Layth ibn Abi Sulaym kuy Layth ibn Abi Sulaym lay après après dinañ ñëw nañ wax ba pare après dinañ ñëw parce que là on va régler une chose nañ wax ba pare ah, mu jële ko ci Shahr ibn Hawshab an Shahr ibn Hawshab mu jële ko ci Shahr ibn Hawshab ha Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari Ash'ami ha yooyu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw <laughs> dinañ ci ñëw ndax affaire bi yëpp fii la ne ah léegi mu ne an Amr ibn Kharija moom Shahr ibn Hawshab moo ko jëlee ci Amr ibn Kharija annahu qaala mu ne nee na ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yónni na ma kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non ba'athani Attab ibn Asid mu ne man Amr ibn Xaarija radiyallahu anhu Seydina Attab ibn Asid moo ma yónni Seydina Attab ibn Asid defoon nañ tarjamaam moo doon gouverneur moom bi yonent bi alayhi salaam ubbee Makka moom la fa bàyyi mu toogal ko fa moo ne woon équivalent liñ naan gouverneur moo ne woon représentant wu yonent bi alayhi salaatu salaam Makka gis nañ ba muy dem Hunayn moom la fa bàyyi woon boole woon ko Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu xamal nit ñi seen diine moom Seydina Attaab ibn Asid boobu Seydina Amr ibn Xaarija comme que Quraysh ko Quraysh la ne woon ndax moom moom la ci Abu Sufyaan ibn Harb sayyidu Quraysh mu ne ba'athani Attaab ibn Asid Seydina Attaab ibn Asid moo ma yónni man <coughs> ila rasuulillaahi yónni ma ci yonent mi alayhi fii xaaja ci benn aajoom mooy loo xam ne am yónnent daal boo xam gis nga sutura neewul ne lii la ma yónni woon ca yonent mi alayhi salaatu salaam moo ma yónni woon fii xaaja waaw bu la kilifa yónnee jarul nga ñëw ci nit ñi naan moo ma yónni woon ngir ma dem waxal ko lii déedéet boo ñëwee ba ba war koo nettali sax neel rek daf maa yónni woon ci diw cib aajo mais bul dévoiler mukk contenu la yónni woon mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifun bi arafa man Seydina Amru ibn Xaarija ba may dikkal yonent bi alayhi salaam ci yonentu Seydina Attaab boobu yonent bi alayhi salaam mu ngi nekkoon arafa la taxawoon kon ci taxaw bi mooy bésub arafaat fa la ko fekk mu taxaw ca ca arafa nee na fa ballaghtuhu ma jottali ko la ma ki ma yónni di Seydina Attab ibn Asid yónni ma jottali ko mu ne summa ginnaaw gi waqaftu tax naaqati rasulillah kon lan la wax fii bi Arafa jàppal bi Arafa la wax de wa rasulullah sallallahu wa sallam waaqifun bi Arafa nee na ma jottali ko summa ginnaaw gi waqaftu ma taxaw tax naaqati rasulillah ma taxaw ci suufu géléemu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nañ la keroog bi muy taxaw Arafa lépp dafa taxaw ah dafa taxaw mais ci kaw waruwaayam moo tax loolu mooy li gën ndax loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam def waaw nekk ci waruwaay moo gën ndax loolu la yonent bi sallallahu alayhi def moo tax boroom xam-xam yi di wuti est-ce que ku taxaw ak tànkam moo gën a dëgër moo gën wala boog lan moo gën mu taxaw loolu dañ naan mu taxaw am na ñenn yoo xam ne dañ ne ñoo yem rek taxaw ak ci toog bi ak kii bi taxaw beeg yi war bi benn la waaw mais lii daal mooy li yonent bi saa saam def ku taxaw ak sa tànk tamit loolu baax na waxuñu na ñépp uti ay gëléem ngir ñëw taxaw déedéet wala poto <coughs> ngir taxaw <coughs> mu ne fa ballartuhu ma jaal di koy jottali ginnaaw gi summa ginnaaw gi waqaftu taxta naaqati rasulillahi sallallahu ma taxaw ci suufu naagaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa inna lughaamuha mooy baab yi liy génn ci gémmiñ gi di fuur la yaqaw ala ra'si mu ngi rot di wadd ci sama di roogalaat ci sama bopp bi mu ne fa sami'tuhu maa ngi dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa huwa ta moom yaquulu xaalam mu ngi wax mooy di def xutba naan ayyuhan naas Eh, yéen nit ñi inna allaha dëgg dëgg buur yàlla addaa jox na ilaa kulli di xaqin xaqa boroom àq bu ne jox na ko àqam mooy ci wàllu miraas <laughs> nañ continuer ba pare <laughs> inna allaha addaa ilaa kulli di xaqin xaqa wa innahu la tajuzu wasiyatun li waaris buur yàlla moo séddale ku nekk ci ñi war a donn ki muy donn buur yàllaa leen moo séddale ku nekk li nga ci war am waaw wa innahu te buur yàlla moom mi séddale lool nag moo dogal te moo ne àttelewu leen lool lool mooy àtteel laa tajuuzu wasi li waaris waaw mooy ne Euh, di defal testament koo xam ne dafa war a donn loolu manu la nekk waaw koo xam ne am na part ci ci ci héritage bi ci donn war a donn ki mu war a donn ki mu ki ki mu war a donn amul droit ci doomam yépp bàyyi ji amul droit jël ci doomam yi kenn defal ko testament ne ko yow sama kër gee ah, bu ma deewee nga jël ba pare mu war a bokk ci yeneen alal ji mu fi bàyyi bokk ko ñi ci des mu ne loolu man da ne wal waladu lil doom ci lal lay juddoo mooy ci sëy lay juddoo lala ko moom ci sëy lay juddoo walil aahiril xajar ku ñëw nag di réclamer naan man saay kii maa ko jur waaw kii man maa ko jur laa kooku nan lañ koy def alxajar ay xeer lañ koy dóor ba mu am problème waaw mooy ku ñëw fekk ndaw mu am mu mu am doom nga naan mayewuñ leen xamewuñ leen sëy nga ñëw ne bon kim jur maa ko man la kon kooku mooy wan ne kon da reconnaître ni dangaa njaaloo kon ay xeer lañ lay dóor ah lay sànni doo am dara jàllal na lool lool mooy toppal doo am dara hmm? mu ne wamanit daa képp képp koo xam ne dafa wootewu ilaa xayri abihi lu wuteeg mooy di askanaloo lu wuteeg baayam mooy dafa ci ay baayam moo xeeb leen ne boo man askan sàngam man moo bon man ñooñu daal léegi daal changé complètement ne léegi moom feneen la bokk <coughs> moo tax ay ay ay adoption yooyu yëpp l'islam da ko teg fële gisoon nañ ca suuratul ahzab ca ak bi ñuy gis tarjama seydina zayd ibn haarisa ca début siira ba ah boo delloo foofu fële ci wàllu adoption ni ko lislaam abolir dindi ko waaw mu ne kon wamanit daa képp koo xam ne dafa wootewu ilaa xayri abihi ku dul baayam waaw ne kii mooy sama baay léegi kandaa sama baay bi nga xam ne moo ma jur waay yow man reconnaître man moom askonantelu ma ci moom d'ailleurs j'ai même changé je vais changer mes pa mes piep mes papiers bu ko defee ma yor beneen sant voilà mu ne aw tawalla ghayra mawali wala <coughs> jaam boo xam ne wala jaam jaam boo xamante ne nii jaam boo xamante ne nii moom euh, mooy boo libéré jaam xam nga day am alwalaa bi dox seen diggante nga xam ne kenn mënu koo jënd kenn mënu koo jaay kooku ne moom waa yow mawaali yi daal dara ah. mu ne léegi moom daal ci ñeneen daal lay affilé wu ko waaw man daal sawaay léegi ci ñeneen laay affilé wu dootuma affilé to ci ki nga xaman geneen ñi moom laa xam kon nag kooku mu ne lool luy xew <coughs> mu ne kooku dina am hein fa alayhi laanatullaahi wal malaayikati wan naasi ajma'in waaw kooku dina am rëbbum kan laanatullaahi rëbbum buur yàlla ngay am rëbbum buur yàlla lay am wal malaaykati ak malaaka yi ajmain mboolam seen laa yaqbalu llaahu minhu sarfan wala adlan buur yàlla du na du ko nangul naafila waaye du ko nangul sax farata waaw du ko nangul lu tuuti du ko nangul farata du ko nangul naafila dara la ko du nangul eh, lii la imaam Ibn Ishaq wax gis nga dane bi Arafa léegi nag wax gi mooy wax eh, al imaam al Haafiz Ibn ci Fathul ci ci ci Bulughul ci baabu izaalati najaasati wa bayaaniha buntu bi nga xam ne lañuy dindi eh, li nga xam ne mooy eh, sobe ak leeral lan mooy sobe daf fa indi xadiisu Seydina Amr ibn Xaarija bii mais foofu dane Seydina Amr ibn Xaarija dane imaam alxaafis na xajar dane waan amru bnu xaarijata radiyallahu taala anhu annahu qaal xatabanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam binina wa huwa ala raahilatihi wa lu'aabuhaa yasiilu ala katifayhi ha mu ne al imaam an-Nasaa'i al imaam Ahmad solo na ko ak al imaam at-Tirmidhi wa sahhaha te al imaam at-Tirmidhi daal dina koy wéral léegi wax ji mooy baax mais hadith bi moom imaam ibn Ishaq moom ta foofu ci même càllal mooy ci ñii la jaar mooy ci Shahr ibn Hawshab mii la jaar Shahr ibn Hawshab la jaar te imaam ibn Ishaq gis nga haddathani Layth ibn Abi Sulayman Shahr ibn Hawshab te loolu léegi nag ñu ne la woon nag nañ seet ñan ñoo ko soloo mooy kan moo ko soloo woon al imaamu ahmad al imaam at-Tirmidhi al imaam an-Nasa'i al imaam ibnu Maaja na ko noon al imaam ad-Daarimi rahmatullah ala al jamii léegi nag ñu war a seet mais bi Mina la lañ wax wala bi Arafa te benn xadiis bi la ci Shahr ibn Hawshab la jaar premièrement <clears throat> dañ naan la si bi Mina bu dee sunanu Tirmidi amul bi Mina ndax euh, al imaamu Tirmidi dane xaddasanaa Qutayba qaala xaddasanaa Abu Awaanata an Qataada an Shahr ibn Hawshab an Abdirrahmaan ibn Ghanm an Amr ibn Xaarijata anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam xataba alaa naaqatihi wa ana tahta jiraanihaa wa hiya taqsa'u bi jirratiha wa inna lu'abaha yasilu bayna katifayya fa sami'tuhu yaqul inna allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu wa la wasiyyata li warith wal waladu lil firash wa lil 'ahiri al hajar wa man ibta'a ila ghayri abihi aw intama ila ghayri mawalihi raghbatan anhum fa alayhi la'natullah la yaqbalu allahu minhu sarfan wa la 'adlan loolu mooy xadiis bi ci imaam ibn eh, al-Tirmidhi Tirmidhi indi ci abwaabul wasaaya mu ne haddathana nettali nañu Qutayba ibn Sa'id an Abu Awaana al-Waddaa ibn Abdillah al-Yashkuri rahmatullahi alayhi an Qataada ibn Di'aama as-Saduusi rahmatullahi alayhi al-Basri an Shahr ibn Hawshab mu jële ci Shahr ibn Hawshab an Abdurrahmaan ibn Ghanm fii xoola eh, riwaay imam bi amul Abdurrahman ibn Ghanm dane haddathani Layth ibn Abi Sulaym an Shahr ibn Hawshab direct ah Layth ibn Abi moo ko nettali ci directement mu dal ci ki nga mu ne eh, moo mu jële ci Shahr ibn Hawshab moom mu jële ci Amr ibn Kharija alors que nettali bii dafa indi diggante eh, Shahr ibn Hawshab indi na Abdurrahman ibn Ghanm ash kaana min sukkaani shaami an amru ibn xaarijata mu jële ci amru ibn xaarija mu wax mu ne moom yonent mi alayhi salaatu kon tudd fi mina tuddul arafaat ñu ne la kon jàllal ci keneen imaam an-Nasaa'i moom est que tudd na ñooñu <coughs> est-ce que tudd na loolu ci baabul wasaaya moom it tuddul dana rek xataba rasuulullah mu jaar tamit ci amru ibn moom it Qutayba la wax mooy même càllale bu imaam ah, ah, ah, kii eh, Tirmidhi moom lam axbarana Qutaybatu bnu Sa'id qaala haddathana Abu Awaanata an Qataada an Shu'ayb hadith bi day jaar ci Qataada mais gis nañ jaar ci Layth ibn Abi Sulaym ci imaam Ibn Ishaaq an Qataada an al-Jarr ibn Hawshab an Abdurrahmaan mooy même càllale te foofu tudd fa li nga xamante ne mooy bi Mina kon leer na kon te feneen fi mu ko ëndi ba léegi ci kitaabul wasaaya waxu fa tamit loolu moom al imaam ci riwaaya al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi léegi nag <clears throat> bu ñu paree ci lii ñu jàll imaam ibnu Maaja it indiwul loolu mooy ne xatabanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Minaa amu ci waaw moom dane xaddatanaa Abu Bakr ibn Abi Shaybata qaala xaddatanaa Yaziid ibn Haaruun qaala anba'anaa Sa'iid ibn Abii Aruuba an Qataadata an Shahr ibn Hawshab an Abdirrahmaan ibn Awf an Amr foofu it waxu fa xam ne mooy bi Mina dana rek Yonent bi alayhi salaam xatabahum wa huwa alaa raahilatihi léegi nag kon mais bi Mina fan la ne ñu ne la même imaam ad-Daarimi eh, ba mu waxul bi Mina de imaam ad-Daarimi nettaleem yi waxul lool dana rek moom Amru ibn Xaarija kuntu taxta naaqati nabi sallallahu alayhi wa sallama wa hiya taqsa'u bi jirratiha wa lubaa wa lu'aabuha yanuusu bayna katifayya loolu la wax léegi nag kon kan moo ci des al imaamu Ahmad est al imaamu Ahmad moom indi moom moom wax na bi ñu ne waaw kay al imaamu Ahmad nag moom nag càllale moo am bi <laughs> ma ne la waaw waaw boo demee al imaamu ahmad ci musnadu shaamiin mu ne haddathana muhammad ibn jaafar mu ne nettali nañu muhammad ibn jaafar di gundar qaala mu ne haddathana nettali nañu sa'iid mu ne ki ñu nettali mooy Sa'id ibn mooy Sa'id ibn Abi Aruba ah rahmatullahi alayhi wa Yazid ibn Harun ak Yazid ibn Harun ibn Zadi ah moom moom moo al ah moom moo ko nettali Yazid ibn Harun mu ne axbarana Sa'id mu ne Sa'id moo ñu nett mu ne ñoom ñaar Muhammad kon imaam Ahmad ci Gundar la ko jële Muhammad ibn Ja'far ak Sa'id moom non moom mu ne haddathana Sa'id wa Yazid ibn Harun mu ne qaala an Qatada moo tax affaire bi day tourner la jaar mais ba des riwaay imam Ibn Sa'd bi jaarul ci Qatada ci Layth ibn Abi Sulaym la jaar foofu mu kon moom mi ngi nga xamante ne mooy moom Qatada mu ne an mu jële ci Shahr ibn an Abdurrahman ibn Ghanm an Amr ibn Xaarijata mu jële ci Seydina Amr ibn Xaarija annahu qaal mu ne xatabanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bimiinan wa huwa alaa raahilatihi wa hiya taqsa'u bi jirratihaa wa lu'aabuhaa yasiilu bayna katifayhi katifayya fa qaala inna allaha qasama li kulli insaanin nasiibahu min al-miiraas falaa tajuuzu li waarisin wasiyya alwaladu lilfiraas wa lil'aahiri alhajar alaa wa man idda'a ilaa ghayri abiihi aw tawalla ghayra mawalihi rawbatan anhum fa alayhi la'natullah wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin Allah kon imaam Ahmad moom moo indi bi mi nag <laughs> mooy moom moo indi bi minan riwaayam moo indi mu ne xatabana sayyidina Amr ibn Xaarija mu ne xatabana rasuulullahi yonent mi alayhi salaam de xutbaal nañu sallallahu bi minan fekk miinaa lañ ne woon wa huwa ta moom ala raahilati mu ngi woon ci war waayam léegi nag nga ne ma léegi attention léegi ana moo ci gina a dëgër ci ndax kenn bem xade kii bi la saxaaba Amr ibn Xaarija moo ko wax di Seydina Amr ibn Xaarija riwaay imaam Ibn Sa'd bi ne man Attaab ibn Asiid moo ma yónni ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fii haajatin wa rasuulullah waaqifun bi Arafa fa ballaghtu thumma waqaftu tahta naaqati mu wax même discours mu ne Arafa fii mais la moo ci gën a dëgër dañ naan la inshaa li gën a dëgër mooy Mina la xewe nga ne ma eh, lu tax loolu ma ne la parce que Layth ibn Abi Sulaym comme li borom Taqrib at wax. al imaam al xaafis da moom nag dafa bari woon lu muy juum ay ay ay erreur yu muy def waaw moom dafa bari woon erreur yu muy def te kon ci la ñuy xame ne kon juumte te foofu noon gis nga mooy dafa am yoo xam ne mooy tuddul sax Abdurrahman ibn Ghanm tudd ko tudd ko léegi nag mu des mooy mooy dafa ne Layth ibn haddathani Layth ibn Abi Sulaym an Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari kon ki nga xam ne moom moo bari lu muy juum boo tegee ci wet gi ñoom Qutayba ibn Sa'id ah Abu Awaana Qataada Shahr ibn Hawshab Qataada mooy moom Qataada boo tolloog moom mooy al Layth ibn Abi Sulaym moom moo ne an Shahr ibn Hawshab Qataada ne an Shahr ibn Hawshab Qataada imaam Qataada ak imaam a dëgg Qataada imaam Qataada huwa al-Jabal ibn Di'aama ibnu Di'aama ibnu Di'aama ibnu Di'aama moo nekk ca kaw kon kay bu njuumte gi am fan kan moo juum kon dañuy xam ne al-Layth ibn Abi Sulaym mii ah Layth ibn Abi Sulaym mii njuumte ju kon ci moom lay jóge ah léegi xoolal <coughs> xoolal xoolal imam at-Tirmidhi li mu wax léegi nag mu des waa Shahr ibn Hawshab nag parce que Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari ash-Shami dafa am wax ci moom am na ku mel ni ñoom ñoom ci ñoom hmm, euh, euh, Ibn Awn ah ñoom ñoo wax ci moom ak ñoom imam Shu'ba ak ñooñu ñoom ñoom ñoo ne bon lan yow ah waa yow kii daal saay ñoom ñoom faalewuñ ay mbiram mooy dëgëraluñ ko waaye xoolal li imaam ibn Isaaq wax so eh, non al imaam at-Tirmidhi ci saxiix ci sunan bi bi mu indee ci abwaabul wasaaya mu ne xoolal léegi nag mu ne bi mu indee xadiis bi mu wax ne euh, bon pour gàttal quoi mu ne sa'altu Muhammad ibn Ismaa'il an Shahr ibn Hawshab wasaqahu wa qaala innamaa yatakallamu fiihi ibnu awn thumma rawaa ibnu awn an hilaal ibn abi zaynab an shahr ibn hawshab haaza hadiisun imaam moo tax imaam ibn at-Tirmidhi ne haaza hadiisun hasanun sahiih al-imaam at-Tirmidhi ne man de laaj naa ko Muhammad ibn Ismaïl muy al-Bukhari laaj naa ko ci mbiru shahr ibn hawshab nii ne ko mais shahr ibn hawshab moom euh, mooy da'if la wala thiqa la wala lu mu doon nee na fa wasaqa fa wasata mu daal di koy mu daal di koy wéral ne kooku ku dëgër la te tamit imaam Ahmad tamit wax na ci moom lu rafet waaw imaamu Ahmad wax na ci moom lu rafet ah te tamit même bu dee jëlee nañ am na riwaay yuñ jëlee ci imaam Ibn Ma'in mu mu mu koy nee euh, kii mu koy wax ne moom dëgërul mais jëlee nañ ci Yahya ibn Ma'in tamit mu daal di koy dëgëral. ne sabtun ah imaam ahmad rafet ne ne moom siqa la <coughs> ba pare ne maa ahsana xadiisu ana lan moo gën rafet li nga xam ne mooy xadiisam parce que li liñ koy jame moom yooyu taxul ay ay ay ay kii la ay iddia la ay woote la ay ay di ko tuumaal naan dama comme li euh, waaja wax ne dama àndoon ak Shahr ibn Hawsham ñuy dem Makka xaw ma samay après samay mooy bagage am réer mu jiiñ ko ne moom moo ko war <laughs> mooy ana preuve am loolu ci wàllu sharia koo mooy mooy loolu dëgërul moo tax ki mel ni ki abul hasan euh, ki ibnu qattan al fasi rahmatullah alayhi mu ne man dégguma ñi nga xamante ni nii ñooy ñoo ñoo koy def ñoo naan daif la gisuma benn preuve bu leer bu ñu yor waaw amuñu benn preuve bu ñu yor moo tax imaam ibnu euh, kii al imaam muslim indi na xadiisam def ko mutaabaa waaw waaw moo tax boroom at taqrib mu ne moom saduq la kathirul irsaal wal awham dëgg la shaarum na xawsab saduq la ku dëggu la kathirul irsaal yi waaw ku bari la nag lu muy def irsaal ha li nga wa wal awham ak lu muy def defle waaye mooy ne xadiis bii nii daa bari moo tax ñenn ñi naan xadiis bi dëgërul parce que daa bari ittirab waaye al imaam at-Tirmidhi ginnaaw yu indee wax yi wax indi na waxu imaam Ahmad rek yooyu ak wax li imaamul yi wax ci moom ne moom mu mu mu wéral ko mu ne waaye <coughs> ma ne na xaw sa mii moo tax bi mu waxee loolu pare mu ne lii xadiisun xasanun saxiix moom al at-Tirmidhi kon nag bu njuumte ji amee dañuy xool ci Layth ibn Abi Sulaym moom mi ne bi Arafa te ñoom Qataada ñii ne mbir mi non non non seulement yaa Abdurrahman ibn Awf eh, eh, eh. <laughs> Abdurrahman an Abdurrahman ibn Ghanm an digganteem ak Shahr ibn Hawshab te loolu mooy li nga xamante ne mooy xadiis bi xadiis la boo xam ne bu dëgër la mais nag mbir mi minaa la woon du fii du fii de mais Mina la xewe woon mais du Arafat loolu moo tax euh, euh, kii bi duñ ci yàgg duñ ci yàgg noonu ci euh, contenu bi <laughs> voilà moom nag Seydina Amr ibn Kharija radiyallahu taala anhu wa moom <coughs> loolu lañ am ci moom kom li nga xamante ne ni mooy tarjamaam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon bii di ñu def tarjama ñu la waxoon ah ñu wax tarjama ñu la waxoon sànq eh, mais sànq en fait <laughs> li ma doon reetaan lu mooy li mooy li xadiis bi wax <laughs> inna allaha a'ta a'ta kulli dhi haqqin haqqa <laughs> wala wasiyata waaris wal waladu firaas loolu moo ma reetaan loo parce day wax ci wàllu miiraas day wax ci wàllu miiraas nga ne ma mais après buy wax ci wàllu miiraas nag uyu le problème jàll na <laughs> ah nañ dem après mais euh, wàllu miraas waaw wax na ko te buur yàlla jox na euh, moo moo inna allaha li kulli insaanin qisma qismahu min al miraas comme ne ci sunan an-Nasaa'i buur yàlla di dëgg-dëgg moo départage moo jox li kulli insaanin ñeel nit ku ne qismahu li nga xam ne mooy paaram min al ci miraas fala tajuzu li waarisin wasiya képp koo xam ne day doon na kooku mënula am ci testament dara ma mais après mais loolu du masala ma noo yow masala yi ñu waxoon mooy jeexal nga ko mooy aqiqa la waxoon ne moo doon dernier bi ñu ne la waa def nañ ko waaye bii nii nag li jëm ci wàllu miraas nag ahkaamul mawaris muy al mooy kon loolu il faut ñu gis ko <coughs> la maxaala insha allah mooy foog ñu gis ko mooy niñ defoon ci ay zakat ak siyaam ak yooyu mu ngi nii feneen laa ko doon xalaat sax mooy eh, li ñuy gis ci kanam ci Seydina Sa'd ibn bi Waqqas bu feebaree màkk soit ñu bàyyi ba boobu wala buñ ñëwee Mina parce que euh, lii problème bi mooy buñ ko waxee Mina nekk ci miraas ahkaamul miraas nañu jëlal ay jataay après ñu na basculer waat ci aj gi moo tax <coughs> amaana dañuy bàyyi xoola dañuy dérouler ba pare aj gi ah après ñu door a ñëw ci loolu bu ñu àggee ci Seydina Sa'd ibn yi Waqqas bu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di seetli bam seet si ba mu feebaree Makka ci aj gi nii tam naan ko ak sulusu was-sulusu kasiir insha allah kon ahkaamul miiraas <laughs> al-faraa'id mooy foog ñu gis ko insha allah insha allah di ñaan buur yàlla mu jàppale ñu ci <laughs> hein moo tax affaire yi affaire yi affaire yi affaire yi bari parce que am na yoo xam ne man fàttewu ko woon de miraas sama xel a ngi ci woon même ba ma naan affaire kii yi affaire aqiqa la ñuy yem mais dama ne woon comme que waxuñu ko woon bu yàgg euh, euh, bokkul woon ci luñ diggee moo presque jaru ko mais euh, am na njariñ te am na ñu koy laaj tamit waaw te nag lii bërëbam la de <laughs> buur yàlla moo moo moo <laughs> moo séddaleel ku ne àqam ci miraas laa <laughs> wasiyata li waaris ah loolu de bu ñu ko jàllee xaw ma kon fu ñu jëm ah xanaa ñu dem rek fa nga xam ne moo mel ni lool di wax affaire wasiya yi ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ngir ñu bañ a li jëm ci wàllu aj gi ñu ngi ci kon tey ñu ngi fan Arafa ba léegi parce que waxaguñ yan façon ñaan lañ jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam kon am na riwaay yu ne xutba na fa bu wér jóge ci Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu di wax li nga xam ne moom la muhrim bi di sol loolu gis nañ ko tey euh, kanta euh, xadiisu mawlaana ibnu ki ibnu abba ki euh, ibnu isxaaq bii nii ci shahr ibnu hawshab kenn loolu de dese naa dëgër li dëgër mooy minaa la xew woon wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana amma yasifun wasalaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin